al Aqra ibn Haabis Uyayna ibn Hisn Uyayna ibn Hisn waxoon nañ la ñi tudd ne Tufayl ibn Amr comme li al imaam al Haafiz ibn Hajar wax rahmatullah alayhi moo ci ne woon mooy wérul waaye keneen ki mooy Alqama la woon ak Zaydul Xayri at-Taa'i radiyallahu taala anil jamii mu ne mu daldi jóg Zul Xuwaysira ataahu Zul Xuwaysira wa huwa rajulun min bani Tamiim ca la jóge moom Zul Xuwaysira mu ne benn góor la ci waa banu Tamiim ñëw naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam i'dil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 ñu dugg ci affaire bi al imaamu ali bin abi taalib kenn ginu koo xam xawaarij yi ndax moo jëflanteeg ñoom kenn ginu koo xam xawaarij yi ndax moo ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaah muy nettali comme ni nga xam ne noonu la ko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 waaw boo demee diñ fa fekk foofale Seydina Omar ibnu Omar Abdallah ibnu Omar Abdallah mu jaar ci yoonu Bukayr ibn Abdullah ibn al-Ashaj mu ne dama laaj Naafi' mawla ibn Omar ne ko kayfa kaana ra'yu ibn Omar fi al-Haruriyya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 sinon am na yeneen tur yu ñu leen du woowe ñoom ñi nga xamante ne ñooy jamaatul al jamaatu alxawaarij mu ne damaa laaj ne ayna kayfa kaana ra'y kayfa kaana ra'y ibn Umar fi al naka la nee woon naka la Seydina Abdullah ibn Umar ban gis-gis la amoon ci Haruriyya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 xilaafa ar-rashida ndax ci Seydina Ali la jeexe hein après ak Seydina al-Hasan après la ca desoon ak nguur la waaw mu ne ñan ñooy feeñ ahdaasu asnaan ay nit ñoo xam ne ñu néew at lañu mooy ay jeunes lañ de waaw seen at yi de bariwut waaye sufahaa'u ahlaam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 alladi ittafaqat aljamaatu alayhi yusammi wala yusamma xaarijiyan sawaan kaana alxuruuju fi ayaami alsahabati radiyallahu anhum ala al a'immati arrashidin aw kaana ba'dahum ala tabi'ina bi ihsan wal a'immati fi kulli zaman xoolal al imam ash-Shahrastani rahmatullah alayhi mu ne dangaa bëgg a xam xawaarij ah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 autorité bi nga xam ne accepté par tout le monde ñoom ñu ne ñun ñoo bañ ñoo lànk ñoo kakkandaare lànk kakkandaare na buñ ci luñ ci d'accord mu ne gaa yooyu sawaan moo xam ne moo xam ne moo xam que ne ba ñuy détaché wu di bañ a nangu autorité boobule ci jamonoy saxaaba yi la ala a'immatil rashidin ñu génn ci a'immatul rashidin mooy al khulafa ar rashidun yu yu yi radiyallahu anhum moo xam ci ñoom la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 ngeen seenu guerre civile ngeen bëgg boroom xam-xam yi daal di ñëw daal après génn ci nguur yi noonu parce que yéen créé ngeen seenu seenu xeex mooy jàpp nga ne ñooñu jàppoon nañ ne kii jullit la gaa yi posé ay bombe ci Bagdad ci biir jàkke yi walla ci ci ci ci Égypte hein xoolal la xewoon si temps yile ay trois cents morts xaw ma ñaata lu bari xaw ma deux cents affaires yi dafa bari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 boo gisee nañuy doxalee après ak ni ñuy ni ñuy considérer ñeneen ñi ngay xam ne ñii fii dalaalin mubin waaw rubba dhanbin wa rubba dhanbin ah awrasat ah dhillan dhillan ah khayrun min rubba dhanbin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 bi nga xam ne moom la ñuy attribuer le code d'attribution de de de cëriñ waaw le code parce que ñun dañoo am code boo xam ne moom la ñuy attribuer le grade de sëriñ pour diir que un tel ou une telle est une sëriñ ou un sëriñ wala doonu ko waaw code bi moom jàngalu ma leen ko yéena ma ko gën a xam mooy doomu diw la